A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi nabiyyinaa Muhammadin al-amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-Israa wa suuratu banu israa'il alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa ja'alnaa calaa quluubihim akinnatan an yafqahuuhu wa fi aadaanihim waqran wa idaa dakarta rabbaka fi alqur'aani waxdahu wallaw calaa adbaarihim nufuuraa kon suñu borooma ngay wax ci laayab ñeent fukk bi ak benn ak juróom benn mu ne wa jaal naa ba léegi yéeférim ne woon bu ma jàngee alquran damay def sa diggante ñi nga xam ne mu gëmuñ yowmal qiyaam ab kiiraay boo xam ne mooy dox seen diggante waxoon nañ la ci misaalum ummu jamil moo male ak la nga xam ne moo xewoon ca nettaleb hijra ba ba nga xamante ne ca lañ koy wër mu nekk foofale ca Makka gaay ñëw ba tiim ca xufa fa mu duggoonte gisuñu ko ak keroog tamit ba nga xamante ne ci lay génn dee sotti seen bopp ya bañ taxawee buntu këram Abu Jahl nag gaaya naan dañuy bàyyi bu mu jóg ñu faagaagal ko muy jàng la nga xam ne mooy yaasiin di leen ko sotti ci seen bopp ya suuf gaa yi gisuñu ko jël seen bëti kenn gisu ko loolu la suñu boroom di wax nii mu ne wajaal naa mooy yu mel noonu rek ndax loolu xewagul woon jamono ji waaye mooy yu mel noonu waaye bu am mu jamil bi moom xewoon na ndax tabbati ya daa wàccoon na suñu borom ne wajaal naa ñu def ñoom yéeféri waaye mooy ñu def tamit baynaka wa baynal ladina la yu'minuna bil axira sa digganteeg ñi nga xam ne gëmuñ al axira xijaaban comme niñ ko wax woon kiiraay boo xam ne moo tax du ñu dégg alquran ji ba di ko jëfe mukk wajaal naa naa ñu daal di def ala qulubihim ci seen xol yi ñoom yéefér yi natan li nga xam ne kiiraay la de ay yafqahuhu loolu mooy li nga xam ne moo leen di teree daal di dégg comprendre am dégg-dégg muy ay ay ay ay kiiraay yu rëy yoo xam ne ñooy tax ñu bañ a am dégg alhamdulilah dégg-dégg gu xóot ci alquran gi wa fi adanihim waqra ci seen nopp yi ma def ci ay saañ ay bouchon yoo xam ne nii ñoo tax du ñu dégg dégg gu di jariñ de léegi nag mu ne wa ida dakarta te boo tuddee rabbaka sa borom fil qur'aan yi ci alqur'aan jii ji jàng laaya alqur'aan ji wahdahu tudd sa borom moom tabaaraka wa ta'aala yow muhammad alayhi salaatu wassalaam wahdahu moom dong nga xam ne alquran ji lépp tawxiid ju fees tell la wéetal borom bi tabaaraka wa taala benn onsu bokkaale amu ci nag wallaw yéeféri nag loolu da leen ñu daal di du mooyu ala adbaarihim ja seen doq ya wane seen ginnaaw yoonu hóoraa di daw de naan waaye kii daal mooy woo gisoon nañ Abu Jahlin ba nga ne ci lañ ñëwoon doon wax <laughs> baytax bi di nga xam ne mooy Abu Taalib ba muy waaji génn àddina naan ko naan ko jëlal jëlal ci moom dara ñun ñu bàyyi dara ba gaay ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abu Taalib wax ko mu ne ko man benn kàddu rek laa leen di laaj de mu ne leen nañ wax rek sama man yaa am man li ma leen di laaj bariwul benn kalima benn baat Abu Jahl ne ko wa ashr kalimaat bu abi ko wa ashr kalimaat wat naa ko ci sa baay laa wax yow Seydina Muhammad mi fukki kaddu lañ lay jox mu ne dañu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi tabaaraka wa taala payi jóg daal di faxasoo loolu la mooy ñoom li ñuy bañ nga ne leen dund gi loolu yéeféer yi ba léegi noonu lañ mel ak ñi ne yi fexe nañ nandal leen ci seen façon ni ñuy gise ak ni ñuy jàppe mbir yi jàpp ne l'islam bii xam nga suñu borom dana inna hadal qur'an gisoon nañ ko ci saat bi yahdi lillatii hiya aqwam moom day gindi jëme ci yoon wi nga xam ne moo gën a jub coow waral jëm borom bi tabaaraka wa taala wal iyaadu billahi yéefér yi ak shayatin yi ñoom moom daa mel ni leneen la ñuy jàng inna hadha al qur'an daal moom daal au lieu ñu ne moom day jubale day gindee jëme li gën a jub ñoom moom mooy li gën a lañ ko jàppe moo tax ñu naan ku ci jàpp torox voilà ku ci jàpp yow dunduk mooy naa ngay dund yow nekkoo ci modernité bi dangaa tardé lii am na ñum doon waxal weesu na waxatu la ñun ñun beneen société lañ yor képp koo xam ne ku taxaw sax ne da ngay joxe li da ngay doxe li ci ne gaa yépp defar ay bomb ak coalition embargo lu dóor lay bomb ngir boo ko fi doxe léegi nag loolu nag suñu waroon nag tabaraka wa taala loolu noonu lay mooy yéeféer bi bu dee yow yéeféer bi mooy am na ci jullit ñoo xam ne noonu lañ leen gëmloo voilà këne nag mooy affaire bi déedéet mooy daw boobu ñu koy daw mooy bu ko kenn jëfee jàng mi moom am na ñoo xam ne njàng ma lañ jëfee am ñoo xam ne moom de toute façon waaye yow jëfe fan waaye yooyu moom nag moo tax mu ne nag boo ko jàngee wé wax fil qur'an ida daka wa ida dakarta boo tuddee sa borom fil qur'an ci alquran wahdahu moom loolu loo nit ñi wax nit ñi xamal leen que ni fii ci kaw suuf programme li nga xamante ni moom lañ fi war a tëral dundin di fi war a am mooy bi boroom bi teg ba pare ne dox leen doxe leen ci moom dong nag amul keneen ku ñuy bokkaaleeg moom te ay ndigalam la ñuy topp du ndigalu keneen ndigalu keneen ku ñuy topp daa fekk mu nekk ci ronu ndigalu borom bi tabaaraka wa taala mu koy relayer mooy di daal di yëgle rek di wane ndigalu borom bi tabaaraka wa taala di ko gën a leeral ci kaw noonu ñuy topp kooku ñu foog ne moom la ñuy topp te dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala la ñuy topp boo waxee lool walla wala adbaarihim même jullit ñu bari daal di lay won gannaaw seen doq ya nu fuuraa di daw naan waa ji yooyu dëkk bi daa am ay chrétien ay jullit rek new fii ngay dégg façon yu mel noonu mel ni fan lañ war a masa doxal benn système est-ce que en démocratie fii ci France est-ce que waa France ñépp ñoom ñoo gëm ne démocratie moo fi war a dox mukku am na ñoo xam ne ñu sañoon surtout Louis XIV yi seen buur boobu fi newoon le roi soleil bu ñu sañoon seen sët yi ñoo est-ce que dafa tax ñu ne bon comme que loolu am na ay jullit am na ay am ay chrétiens yoo xam ne gëmuñu yii mooy am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo xam ne ay layikaay la sax mooy gëmuñu dara boobu gëmuñu dara mais bëgguñu laïcité bi ba pare ñooñu est ce que dañ naan comme que ñooñu am nañ fi kon nag buñ fi doxal laïcité ko parce que dëkk yi dafa am ñeneen ñoo xamante ne bokkuñoo ñun ni ñuy gise déedéet loolu mosalaam moo tax lool waxu camouflage la lu ñuy nëbboo rek kon kon suñu boroom ne nax nu ñun nag a'lamu ñoo gën a xam bi ma yastami'una bihi li nga xam ne moom la ñuy déglu ñoom waa Quraysh ñii buñ ñëwee di la déglu nga leen di jàngal alquran nga xam ne boo leen boo tuddee sa boroom moom kese ñu wane gannaaw daw suñu boroom ne buñ ñëwee nag di la déglu suñu boroom ne maa gën a xam da maa ki xam dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñuy déglu de id yastami'una ilayka jamono ji ñuy ñëwee ci yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam sa kër wala ñu ñëw ci kaaba gi fekk la fa ñëw toog nga di déglu nga leen di jàngal ngay jàng alxuraan ñu ñëw di déglu suñu boroom ne maa gën a xam la ñuy déglu waaye la ñuy déglu dégluwuñ ko ngir lan jariñu mukk ngir kokkali la wa idhum najwa te mooy buñ la dégloo ba pare ba dem ba nekk ñoo xamante ne nii te ñoom dañoo nekk ñoo xam ne en aparté nekk seen biiru neen di daal di déeyante seen biir nga xam ne ay wikroolu ñoom kese ñoom nee na fa nekk id yaqulu jamono jooju nga xam ne ca lay wax al zalimuna way tooñkatu yàlla yàlla yi way bokkaalekatu yàlla yi lan la ñuy waxante seen biir waaye di ko wax ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ ci jullit ñi wow bon naan in tattabi'una yéen nekku ngeen di topp yéen daal yéen a mooy bopp waaye yow diw bu dee kilifa la ñu xam ne mënuñu ko wax yenn wax yi naan ko in tattabi'una yéen ñii xam ngeen ne genre mooy Seydina Usmaan yi bu dee Abu Jahl nay wax moom ak gaayoo mais bu dee moom kilifaam muy frère baayam ba moom da ko doon bugal walla ak ñu mel noonu mooy bu dee dañoo xam ne kii kilifa la mooy di dañ la fexe wax ak moom ba pare waaye nag dinañ la gëmloo après bu doxul ci lañ lay bu fexee duma in tattabi'una naan leen waaye xam ngeen ne yéen ñiy lu dul rajulan góor goo xam ne mashura dañ koo faj de mooy moom mbir yi dafa jaxasoo ci bopp bi moo tax mu nekk fi naan yàllaay kese yaakaar nga ne suñu maam yi moo xërëm yi fekk ci kaaba gi ñu fekk maam ak bàyyi ñu koy jottalante ay siècle siècle loolu mu ñëw naan nañ ko fi bàyyi topp benn yàlla xam nga ne kii waaye nekkul ko dul rajulan góor goo xam ne mashura dañ koo faj dañ koo liggéey des koo am de moo tax moom nekk àndul ak sagoom loolu moo tax quoi muy wax nii naan nañ bàyyi ci li ñu nekk woon mun nag undur suñu borom ne xoolal rek kayfa darabu laka lamsal naka lañ li nga xam ne ay misaal ñii naan ab dof la parce que dafa dof moo tax masxuura ñii ne non dafa nekk koo xamante ne nii mooy mooy ne dafa kii quoi dafa dof ñii ne non dafa nekk koo ne nii moom ab saaxir la quoi ab la moo tax kon nag mu ne waa dëddali nekk nit la koo xam ko dal undur suñu borom daal niñ lay saddaleew sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam misaal la ñu la sha'ir nga saaxir nga kaahin nga waaye majnuun na naan ab dof nga ta ab dangaa wala li nga xam ne mooy gisaanekat wala li nga xam ne mooy jabarkat fa dallu ba ñu ko defee nag fa dallu ñu sànkoo ne fala yastati'una sabila te nag trouvé wu ñu yoon woo xam ne moo leen di dëggal wu li ñuy affirmer ne la da ngaa dof léegi nañ indi manuñoo trouvé luy dañ ne dañ laa liggéey manuñoo indi luy wane dañ laa liggéey nañu ko ni manuñu ko de waaye falaa yastati'una sabila manuñoo trouver yoonu ñub ginnaaw ba ñu sànkoo borom bi mooy ñi nga xam ne ci ñoom dafa kaste seen xol yi ci kéefër lañuy dee mu ne wa qaalu te ñoom yéefaru Quraysh ñu ngi wax a idha kunna 'idhama ni la laaj daal laaju si laaju kukkli yooyu ginnaaw bi ñu dégloo ci yow alquran muy wax mbiru borom deg dekki ñu naan ko wa qaalu ñu naan yonente bi alayhi salatu wasalaam gaa yi ne suñu boroom ne ñu ngi naan ay ida kunna idama moo bu ñu faatoo ba nekk ay yax waru faatan yax yoo xam ne ñëw nañ ba fënax ba nekkaat suuf ba nekk loo xam ne moom lu raja xoola lu moxoñoo la ah inna ndax ñun la ma bonsoona ndax doy dees nañu dekkale xalqan beneen bind jat yi daa dekkal wu bees est loolu dina am waxuñu ko mu ne jóg mu ko ngir kókkali la mooy rek naan mooy yow yow yow yaa neex quoi yaakaar nga ne mos instant bii nga xam ne ñàkk naa sama liggéey ñàkk lépp ba ni nga xamante ne nii ñu may waaj a génn kër gi ma luye yow yaakaar nga ne nga naan ma waa yow dellul sa borom jullil ñaari rakka ñaan ko yow yaakaar nga ne mos loolu dina ko kii ñàkk gëm bu dee nit ko mu gëmul loolu mooy noonu mu koy waxee jàpp ne kii de farceur la quoi xoolal li ma dal mu amul dara mu may wax mu may wax lii ñoom nag lii la yu mel noonu la ñu naan ko ndax buñ newee ay ay yax mooy faatu bañ suul ñu bañ nekk ay yax ba nekk ñoo xamante ne nii mooy ne moxa ñoo nañu ree ndax ñun dees nañu dekkil binduñu yebal ñu dund gu bees goo xam ne gu bees la xul suñu boroom ne leen wax leen yow rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kuunu mooy ah kay léegi noonu la da ngeen di dengi dengi gëmu ngeen dekki léegi seet leen lu leen neex kuunoo xijaarata aw xaniida nekk leen ay xeer aw xadiida wala aw weñ nekk leen weñ feer wala xeer ngeen xool loolu sax du tax du tee bu ngeen ko doonoon dinaa leen dekkil ak lu ngeen man di doon mooy da ngeen di bu ngeen nekkee ay ay seen yaram yi ba nekkaat ay yaxa ki fënax yooyu mooy dañ leen di dekkil léegi nag mooy nekk leen sax seet leen leneen mooy nekk leen xeer wala ngeen nekk feer aw fii sudurihim wala bi fii sudurikum wala ngeen xool leneen lu gën a rëy ci yéen nekk leen ay montagne nekk leen asamaan ak suuf lum ci man di doon yéen ñii bu ngeen doonoon loo sax dinaa leen faat dekkil leen comme que nag manu ngeen ko kon nag mooy nii ngeen mel na leen leer ne dinaa leen dekkil de fa sa yaquluuna boo leen waxee lool nag fa sa yaquluuna xel sim nañoo wax man yu'iduna moo ana kan moo ñuy delloo mooy kan moo ñuy delloo bu ñu faatoo kan moo ñuy dundalaat qul wax leen ne yéem ndax kooku li wax leen ne alladi ki nga xam ne moom moo leen di dekkal indiwaat leen ngeen dunduwaat bu boobaa mooy ki nga xam ne fatarakum moo leen bënn daal di leen leen bind aw wala maratin ci njëlbeen bu njëlbeen de fa sayanghiduna boo leen tontoo loolu dees nañu dees nañu gësëm daal di yëngal ilayka ru'usahum yëngal seen bopp yi nag ngir wan ne bon kii daal day déconné quoi xam nga ne kii waxam yi mooy yan wax wa yaquluna ñuy wax mata hu waa nanal waa léegi dekki bopp sax kañ la qul wax leen ne yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam